fa ida qadaytum manasikakum fadkuru allaha ka dikrikum abaakum aw ashadda dikra fa min annaasi man yaquulu rabbana aatina fi dunya wa ma lahu fi laaxirati min xalaaq suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayab ñaar téeméer bi mu ne fa ida qadaytum bu ngeen noppee te jeexal manaasikakum ya nga xamante ne mooy seen jëfwaaj yi bu ngeen leen defee ba jeexal fadkurullaha na ngeen dellu nag di tuddaat seen boroom te di ko fàttaleku ka dikrikum abaakum comme ni nga xam ne ci jataay bii ñu wax génn lim doon wax naan dee leen tudd seen boroom mi nga xam ne kama hadakum comme ni nga xamante ne noonu la leen gindee mooy ngeen koy delloo njukkal kon mu ne kon yéen nag dee leen tudd dañ fa newoon di tagg seen baay ak seen maam yi mu ne na ngeen tudd seen boroom tabaaraka wa taala ka zikrikum abaakum comme ni nga xamante ne nii noon ngeen di tudde seen baay yi ci lu baax tudd leen seen boroom lu ëpp loolu le aw ashad lu mel ni loolu le aw ashad zikra wala ngeen tudd ko lu gën a tar lool ndax xéewal gi la boroom bi defal loolu bokk na ci mu jaarale la ci baay yoo xamante ne nii sax dangay mën a taxaw di tagg sa bopp di leen tagg di fier ci ñoom loolu du dara lu dul xéewalu borom bi tabaraka wa taala waaye gindi gim leen gindi loolu ëpp njariñ lépp te mooy li féete kaw leen kon nag tudd leen ko te daal di koy bàkk te di ko kañ moomale lu ëpp li ngeen di tudde seen bàyyi ci njekk de mu ne nag faminan naasi am na nag ci nit ñi ndax nit ñi moom ñaar yi ñoo am mooy dañoo diviser wu daal di xaajaloo ci yi ay nit ñoo xamante ne nii ñoom mbiri àddina kesee leen ñor ñooñ nga xamante ne ñoom ah ñoom ab naaw duniyaa lañu doomi àddina lañ loolu mooy lan mooy seeni yëngoog seeni lépp ñoom daal ci àddina bii lañ ko yemale moo taxit ñoom seen lépp da ngay gis ñuy sonn di xëy di liggéey pas possible loo xamante ne nii di dang-dangi ngir seen àddina baax kanta àlaxira faale wu ñu ko boole wu ñu ko sax ci seeni mbir ñenn ñi moom nee gëm nañ ko waaye duñu ko liggéeyal waaye ñu ëpp moom ñenn ñi moom dañ ne sax lool daa amut li am mooy gis nga fii moo am dund gi moo am kon nag seen coono seen dang ngir dund gi la am nag beneen kuréel boo xamante ne nii beneen wàll bi ñoom moom dañuy ñaan borom bi tabaraka wa taala li nga xamante ne mooy fii nii mooy mbiru àddina waaye it mbiru àlaxira loolu la la suñu borom di wax mu ne wa minan naasi mu ne fa minan am na ci nit ñi may yaqulu ñoo koo xamante ne day wax moom buy ñaan mooy koo xam ne sax nee na moom moom moom na ne yàlla am na moom buy wax danaan rabbana i eh yow suñu boroom aatina waay waay yal na nga jox fi duniyaa yal na nga ñu jox fi duniyaa ci àddina gii nii mooy daal na nga defar suñuy mbir na ñuy affaire di baax moom fii rek lay laaj wama lahu fi laaxirati min xalaq kanta alaaxira moom amu fa benn cir ndax da ko cee boolewul sax moom gëmu ko te moom boolewul loolale jàpp na ne daal bon yooyu yëpp dañ ñu koy wax nii rek waaye daal mooy ku faaru Quraysh yi ñoom jàppoor nañ ne bon yàlla am na waaye quand même mooy il faut ñu koy bokkaale te gëmuñu woon yawmal qiyaam boo tax ñoom lépp lu luñ doon ñaan fii la quoi ay wana suñu mbir fii daal baax léegi nag suñu boroom ne waaw comme que la nag bu àllaaxira duñu fa am benn cër wa minhum mu ne am na ci ñoom di way ngëm yàlla yi de man koo xamante ne nii yaquulu day wax rabbana i e yow suñu boroom aatinaa yal na nga ñu jox fi dunyaa ci àddina gu jege gii da doyadi xasanatan yiiw bépp yiwu àddina rek yal na bu ñu ko xañ yow borom bi tabaraka wa taala wa fil axira waaye bés bu mujj ba di bés penc it foofule bu ñu xañ ya nga xamante ne ñoo yiw ya fa ne de aljanaak nga sa ngërëm ak lépp nag ñu ko jox waqi naa te yal na nga ñu fegal nag daal di ñuy protéger fegal ñoo adaban naari bugalam sawara ëllëg mu ne ulaayika gaayoo yële muy ñi nga xamante ne nii ñooy ngëm yàlla yi ñaan yii ñoom de gaayoo yële lahum ñeel na leen nasibun ab cër mimma bu ci li nga xam ne moom lañ doon fàggu fii ci kaw suuf nekkoon ci li nga xamante ne nii moom lañ doon liggéeyal ci diggalu boroom bi tabaraka wa taala lu mel ni ak gii nii liñ doon jëf borom di jox na dina leen ci jox tir boo xamante ne moom la leen di fay ak ñaan yi nga xam ne moom lañ koy ñaan mu ne nag ñooñu wallaahu te borom bi tabaaraka wa taala xisaabi mooy ki nga xamante ne nii dafa gaaw a kàtte ne mooy nit ñi lu ñuy bari bari borom bi tabaaraka wa ci lu gaaw la leen di àttee mu ne wadkurullaha ba léegi mu ngi ñëw di waxaat ba léegi ci wàllu aj gi mu ne wadkurullaha na ngeen tudd seen borom tabaaraka wa taala fii ayyaamin ma'duudaat ci bés yoo xamante ne nii yu limu la yu ñu takk la te man koo lim lii mooy ay ayyaamu tashriq mooy bésu tabaski bi ñetti fan yi ci tegu yooyu noonu muy ay ayyaamu mina nga xam ne dañ koy woowe ay ayyaamu mina bés yi nga xamante ne nii ñooy bésu mina yi kon nag mu ngi noonu le nga xamante ne ci la ñuy sànni jamaraat yi nga xamante ne nii mooy ba jamra bi nga xam ne moom la ñuy sànni ci bésu tabaski ji dafa am yeneen ñetti jamra yoo xamante ni ca ñetti bés yooy ñëw loolu mooy li gën a dëgër léegi nag mu ne fa man taajjala fii ni ca bésu minaa yoo yële nga xam ne bu bésub aj bi bésub tabaski ji bu bu jàllee ñetti fan yi ngay def minaa foofale te di fa sànni jamra ya ñetti jamra ya mu ne fa man taajjala képp koo xam ne dafa gaawee fii ni mooy moom ñaari bés la fa daal di passé moom daal ba mu demee foofale ca minaa ñaari fan la fa def après mu daal di dem xaarul ñetteelu fan bi falaa isma alay kooku amul benn bàkkaar bu gàllu ci loosam waman taaxar képp koo xam ne dafa yéexe moom xaar fa ñetti fan yi ba mat sëkk kooku it falaa ithma alayhi kooku it amul benn bàkkaar amul dara loo xam ne moom lañ koy yedde de liman ittaqa waaye nag lii lépp nag ñeel nag gi nga xamante ni mooy ki ragal borom bi tabaraka wa taala mu ne wattaqullaha dana ngeen ragal yu dolli ragal seen borom tabaraka wa taala di allah wa'lamu te na ngeen xam ne annakum yéen ilayhi tuhsharun ci moom lañ leen di pang lañ leen di dajale yéen ñépp jaam yi mu ne wa minan naas yi fii nag boroom bi tabaaraka wa mu ngi wax ci ñoo xamante ne nii li gën a bari dañ ne ñii naafiq yi lay wax muy al munaafiquun am na nag ñeneen ñoo xamante ne nii am nañ yeneen wax yoo xamante ne moom lañ wax ne mu ngi wàccoon ci waajoo jële di al Axnas ibn Shariq bu dee ne fàttaleku nga keroog bi nga xamante ne nii ci la Quraysh doon dem Badar moom moo ne woon ba mu ñëwee foofule di Abu Sufyaan yónni Qays ibn Qays ibn Qays ibn Imril Qays hmm? Qays Qays ibn <laughs> Imril Qays voilà Qays ibn Imril Qays ah voilà <laughs> léegi bi mu ko yónnee na ko demal ci waa Quraysh ne leen borom bi tabaaraka wa taala daal dinay muccël li nga xamante ne mooy njëg mi nañ dëpp léegi nag keroog bi Abu Jahl liñ ne fan lañ ñun moom fen lañ dul dem foog ñu dem ba dara daal di fay paase ñetti fan al Axnas ibn Shariq mii moo jóg ne yéen waa Banu Zuhra sama allié yi ma ne ñun dañoo ñëwoon ngir suñu njëg léegi nag suñu boroom Abu Sufyaan yónnee na nee na boroom bi muccël na ko kon man daal topp leen ma ñu dem ci la gaay daal di dippe woon al-Ahnas ibn moom moomale am nañu ne laaya bi moom lay wax ndax moom bu ma soon a nekk ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam wala dajeeg moom foofale ca Makkatal Mukarrama zaadaha Allahu tashrifan wa takrima da koy wane mooy xol boo xam ne bu nangu li muy wax ak tamit di nooy ay wax ci moom waaye nag lu wuteeg loolu moom la gëm ci xolam léegi nag loolu waaye li ëpp dañ ne ñii naafiq yi lay wax kon nag suñu boroom ne wa minan naas yi am na ci nit ñi man koo xamante ne nii yon ko xawlu moom ay waxam daf la yéem mooy gis nga bu waxee nga ne est-ce que de wax ja daa rafet fil xayaati dunya mooy ci àddina gu jege kii da yi moom moom bu waxee yu nga ne sa waay moom vraiment waa ji moo gëm ko waa waaye mu ne nag wa yushhidullaha wa yushhidullaha muy seedaloo yàlla ala ma fi qalbi ci li nekk xolam naan wallahi man moom moo man kay moom ak ma gëm nool alquran kay moom nool ke ne moom moom xol bi daa dëppook li nga xamante ne nii moom la lam nañam di wax alors que mbir mi wute naag loolu le mbir mi demewul noonu waa ji gëmul dara léegi loolu lay wax naan wa yushidullah muy prendre témoin di seedaloo borom bi tabaraka wa taala ala ma fi qalbi ci li nekk ci xol bi naan mo moom kay fii mu ne ak a gëm dëgate yoo waa ji gëmul dara léegi nag mu ne alaama wa huwa al abdul xisaam te fekk moom mooy ki nga xamante ne moo gina tar ak li nga xam ne ak dàgge aka mën a dàgg ci li nga xamante ne mooy laayaay borom bi tabaaraka wa taala léegi nag ba pare nag mu nekk waajoo xamante ne nii moom nii la mel voilà mën a dàgge ci li nga xamante ne mooy laayaay borom bi tabaraka wa taala ba pare di seedeloo nag nit ñi kene moom xolam fii mu ne ak gëm a nekk koo xamante ne nii moo yiw moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam mun wax naan ki yées ci nit ñi mooy ki nga xamante ne mooy ki gën tar ak noonu tar ak ak ci dëgg kon nag mu ngi noonu wallahu ta mu ne léegi bii di ñëw